bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokki jullit yi noo ngi sant borom bi tabaraka wa taala di dellu si ci jotaay bi ñu doon jàngat téere bi di téere al-allaama Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan xafidahu taala mu duppeekoo tanbihaat ala axkaam taxtassu bilmuminaat bàyyiloo xel ci ay atte yoo xam ne jigéen ñi ñoo ko jagoo donte ne comme ni ngeen ko gisee ci bind yi am na ci ay atte yoo xam ne góor jigéen a si yem lu ëpp ci téere bi ak li ko tax a jóg mooy atte yi nga xam ne jigéen ñi la la concerné waaye loolu buñ ko waxee teewul góor ñi di ko teewe di ko xam di ko jàng awalan ñu tuxal ko ndax xam-xam la loo war a xam ne yow jullit bi tuxal ko euh, jàngal ko ñeneen jàngal ko sa njaboot jàngal ko say jigéen jàngal ko say doom yu jigéen ñu taxawoon ci bunt bi ñu leen junjoon te muy ñetteelu bunt ci téere bi bi nga xam ne al cheikhu saalex xafidahu llahu taala jagleel na ko atte aju ci mbaaxu jigéen ak li ñuy tuddal istixaada danañ ci ñëw ak lii di an nifaas ñu deratu njureel mu jëkkee bunt bi aju ci alxaydu wa axkaamuhu alxaydu wa axkaamuhu alxaydu mooy mbaax mbaax moo xam ne jigéen baaxoo na ko ñu gën koo xamee ci ay règle aki i aki ak mu jiital ci balaa ñu jug dugg ci loolu bunt bi bunt bu ama ama am solo la buntu boo ama am solo ci jullit bi rawatina jullit bu jigéen bi war koo xam ndax dafa am ay atte yu ama ama am solo yi ci aju ci ay jaamu yalla ak sax ay mbir yoo xam ne yu xaraam la yu ko koy tere ci état bi bu su tollee moom ndaw si dana gën a am solo sunu jamono boo demee bay dégg yenn xale yu jigéen yoo xam ne réere nañ seen diine ba mu yegg ci lu mel nii bu leen dalee duñu xam àttee sa aju julli gi nga xam ne yàlla subhanahu wa da ko araamal ci jigéen bu tollee ci état bi mu toll sa xamul ndax dafa war a bàyyi julli am déet ak yeneen ak yeneen mbir ak yeneen mbir yu yu dangereux yoo xam ne ñàkk xam seen diine moo leen ko yóbbee kon dina gën a war ci jullit ñi ñu delluwaat jàngaat seen diine waaye rawatina ci jigéen ñi ate yi nga xam ne ñoom ñoo ko jagoo ñu jéem koo xam kadalika way jur wi jigéen ñi waroon a xam ate yu mel nii ba jàngal ko seeni doom yi jigéen ba buñ sa tollee duñu amuk jaaxle wala duñ def lu ñu war warta def waaye bu fekkee way juru jigéen moom si boppam yi xamu ko wala réere na ko waliyaadu billah naka la si yare njabootam loolu ak junj la bu ñu waroon a jiital wala ñuy dugg ci li cheikh Saalih xafidahu llahu taala wax dafa jiital xamle lan mooy alxayaw buñ ne ak mbaax lan mooy lan ñu xam ko ba noppi mu xam la ko ci wàllu làmmiñu arab xam la xam la ko it ci sharia lan lañ ci jublu mu wax ne alxaydu fi lluga huwa sayalaan bu ñu waxee alxaydu ci làmmiñu arab li muy firi mooy assayalaan muy wal lu wal bu ñu la nee ci arab xaadal waadi xur wi wal na ndox noonu muy jaare ci aw xur di di walangaan di dem walangaan wal mooy xaaba muy fi'li bi tur bi mooy alxayd mooy luy luy wal ci wàllu sharia mu ne wal xaydu shar'an damun yaxruju min qacri raximi almar'ati fi awqaatin macluuma min gayri maradin wala isaaba li mooy définition bi ci sharia mbaax wala nga ne ay règle deret deret la joo xam ne nee dafay génn jóge ci biir deretu njuréel euh, butitu njuréel maanaam ci biir butitu njuréelu ku jigéen ci lay jóge di génn ci ay jamono yu ñu xam maanaam chaque mois ak ku nekk sa aada si jamono ja muy génn wala waxtu ba muy génn wala bis ba muy génn waaye min geyri maradin deret jooju di génn feebar waralu ko wala isaaba gaañu waralu ko ndax yi mu wax fii si définition bi dafa am solo ndax bu fekkee deret la jox xam dafa génn te feebar waral ko génnul ci aadaam ak i atteem bokkul ak atte yi muy bëgg a wax fii dafay am atte spécial kadalika bu doon deret jol deret la joo xam ne gaañu moo ko waral comme ni ñu tuddee hémorragie moo ko waral boobaa du jël attey règle yi du jël attey xayat kon définition bi ñu bamtuwaat ko mu ne deret la joo xam ne dafay génn ci euh, butitu njureelu ku jigéen ki lay jóge ci ay jamono yu ñu xam ndax it loolu it du yaraba xel la ci définition bi ndax dina ñëw ci biir lu ñu tuddal istixaaba istixaaba mooy ndaw si dem ba toll foo xam ne ah, deret jooju dafay génn rek amatul heure amatul waxtu loolu istixaaba lañ koy tuddee du xeeb booba am na yeneen i àtte dina ñëw ci biir kon dafay am ay jamono yu ñu xam yu mu xam ne ci jamono jii lay ñëw te feebar waralu ko gaañu waralu définition bi leer na mu ne wa innama hiya shay'un jabalahu llahu ala bani aadam deret la joo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo bindee noonu doomu aadama yu jigéen ñi doomu aadama yi ñu jigéen ñi yàllaa leen bindee noona xalaqahu llahu fi rrahim li taxdiyati alwalad fi rrahim waqta alxamli thumma yataxawalu labanan bacda wilaadati yàlla subhaanahu wa taala moo ko bind lan moo tax deret jooju di cosaan ba deret jooju dafay nekk ci butitu njureelu ku jigéen ki ngir am na objectif bu ko taxoon a jóg te mooy bu yàlla subhaanahu wa taala dogaloon ci ndaw soos ëmb xale ba deret jooju moo koy alimenté loolu la jublu ci li tarbiyatil walad bu yàlla subhanahu wa taala ba xale boobu juddu deret jooju mooy nekk am soow xale bi di nàmp am soow mu weex tàll set wicc te cosaan ba deret la min bayni farthin wa damin labanan xaalisan muy xikma euh, joo xam ne maanaam xereñte yàlla subhaanahu wa taala bu mag bu mu bindee jigéen loolu daa amoon lu ko tax a jóg léegi bu ëmb ba amul nag dafay yàqu daal di génn maanaam nen yooyu la ko taxoon a jóg bu waxtu wa jàllee te loola amul mu daldi di nekk deret daal génn ñu tuddee ko mbaax kon am na lu ko taxoon a jóg am na lu ko taxoon a jóg loola amul mu génn noona lay génne bu génnee ba jeex yàlla subhanahu wa taala defalaat ko yeneen yuy préparé waat ngir loola bu waxtu wa jotee te loola amul maanaam ëmb bi amul mu génnaat noona noona lay noonu kon loola tax mu ne yàlla subhanahu wa taala moo bindee doomu aadama yu jigéen ñi noonu la leen bindee kon nekkul loo xam ne comme ndaw sax ba mu ko dalee ñëw ci yenente bi sallallahu euh, wax sax sunu yaay sunu yaay ja taala anha di soxna yenente bi sallallahu alayhi ci aj ga loolu metti ko lool mu sunu yaay Aïcha radiallahu taala anha ndax euh, dafa yéene woon umra jiital soog a aj bi mu ñëwee ba Makka yàlla subhanahu wa dogal ci moom mu gis mbaax te ku gis mbaax dina ñëw ci biir du dagan ci yow ngay tawaaf doo wër kaaba gi yenente bi sallallahu alayhi wa ko mu def li ñu tuddee qiraan loola metti woon ko lool lan moo tax nit ñi di jiital umra li ñu tuddee tamattu mu ne nit ñépp dinañ dellu ñibbi Madina ku si nekk am umra am aj man nag aj rek laay def loolu metti ko yonente bi sallallahu alayhi daal di dalal xelam ni ko lii yàllaa ko bind ci doomi aadama yu jigéen ñi ba aj ga jeexee mu boole kook euh, frère am ba abdurahman mu yóbbu ko Tan'im mu def umraam fekk ngant ga jeex na set na euh, radiyallahu taala anha kon daal ci tënk mbir moo xam ne yàlla subhanahu wa moo bindee noonu doomu aadama moo tax cheikh bi wax fii fa ida lam takun il mara xaamilan wala murdian bu ndaw si demee eh, ëmb amul nàmpalul baqiya hada dam la masrifa lahu fa yaxruju fi awqaatin maaluma comme nañ ko waxee léegi dara jooju daal di génn ci ay eh, waxtu yoo xam ne jamono yoo xam ne yu mu xam la moom ndaw si tu'rafu bil aada nañ ko tuddee aada ne lii mooy aadaam moo tax wolof di ko mbaax maanaam ku jigéen ki baaxoona na saa su waxtu woowu jotee mu gis ko moo tax ñu tuddee ko mbaax aw it dawra shahriya eh, ci làmmiñu arab it dees na ko tuddee ad dawratu shahriya ndax weer wu jot lay am ci cosaan weer wu jot lay am moo tax ñu tuddee ko ad dawra ashahriya luy am la chaque mois kon loolu mooy définition bi yaakaar naa leer mu tuxu ci xafidahu llahu taala li wax assinnu alladi taxiidu fihi almara ndaw si man at lay tàmbalee gis lii di mbaax mu ne xaaliban lu ëpp ate buñ koy wax mooy lu ëpp ci nit ñi yenn saa yi moo am ay exception yoo xam ne yu ay cas exceptionnel la yoo xam ne bariwul lu muy am yooyu taxul ñuy wax waaye atte yi ci lañ koy lal mooy lu ëpp ci nit ñi moo tax mu ne gaaliban aqallu sinnin taxiidu fihi al mara li gën a néew si ay at yoo xam ne jigéen dina si gis mbaax tisu sinin neuf ans la juróom-ñeenti at am nañu am juróom-ñeenti at gis mbaax ilaa xamsiina sana loola dina continuer moom ba juróom fukki at ki mën naa dem ba am juróom fukki at di ko gis qaala allahu taala mu ne borom bi tabaraka wa taala wax ni wallaa'i ya'isna min almaxiidi min nisaikum in irtabtum fa ciddatuhunna talaatatu ashhur wallaa'i lam yaxidn si suuratu talaaq bi borom bi tabaaraka wa taala di leeral yidda yi maanaam jigéen ñi ak yidda ya ñuy def jigéen ñi ay façon lañ bokkuñu idda maanaam xale bi gisagul aada bi gisagul mbaax yiddaam bokkul ak kuy gis mbaax bu demee ba Euh, gisatul mbaax moom ak xale ñoo moo tax ci laaya ji mu ne wallaayi yais na min almaxiid jigéen ñi nga xam ne cheikh bi wax ne fallaayi yais na man balagat xamsiina sana jigéen ñi nga xam ne dem nañ ba gisatuñu mbaax mooy ku am cinquante ans loolu nag li ñu waxoon sànq mooy xaaliban lu ëpp di commencé quarante cinq ans ba cinquante ans euh, mën na see euh, nekk ménopause lañ koy wax de dootul gisati aada dootul ëmbati cas exceptionnel nag taxul ñuy wax nit ki ci kéemaane yàlla subhanahu wa mën naa weesu cinquante ans yàlla may ko doom comme laaye jamu defal woon sunu yaay sunu maam ja di xaaja malaaka yi bañ ñee di ko bégal doom dafa wax ne naka laay amee doom waxuma la sax euh, tollu ci at moo xam ne warta am doom waaye dafa li ñuy tuddee tay jaase maanaam jigéen ji dul am doom bu dee xale la ku ja jaasir la ñuy wax du am doom mënta am doom waaye yàlla subhanahu wa taala bégal ko ne dina am doom te noona la amee doom noona la amee doom kon yooyu ay cas exceptionnel la waaye lu ëpp ci jigéen ñi la ñuy wax li commencé quarante cinquante ans ba cinquante ans loolu dafay daal di dagg muy gis gi muy gis mbaax ak mën a am doom mu ne walla i lam yaxidn ci aaya ji bi waxee ne ñi nga xam ne nag ñoom duñu gis mbaax mu ne hunna sigaar duna tisa mooy xale yu ndaw yi ñoo xam ne amaguñu neuf ans amaguñu juróom-ñeenti at ñooñu du ñu gis mbaax kon euh, si at yooyu li commencé neuf ans mi ngi wuute nag day varier si diggante nit ñi li commencé mën nga mën nga wax daal li commencé neuf ans jëm kaw ba cinquante ans si jamono jooju la ko jigéen di gis gannaaw gi nag si la teg li ñu tudde axkaamu alxaid atte yi nga xam ne nag moo si aju atte yi nga xam ne moo si aju bi si jiitu bi mu si jiital mu ne yaxrumu fi xaali alxaydi watuha fi lfarj bi qawlihi taala wa yasalunaka an almaxiid qul huwa adan factazilu nnisaa fi lmaxiid wala taqrabuhunna xata yatahurn fa ida tataharna faatuhunna min xaytu amarakum allah inna allaha yuhibbu tawaabiina wa yuhibbul mutadahirin atte ba sa jiitu mooy moom ndaw si bu tolle ci jamono jamuy gis mbaax du dagan mukk ci borom këram muy ànd moom loolu la tuddee loolu la loolu la jublu ci yaxrumu fi xaalil xaydi watuha fi lfarj mu leeral ko nag ndax daa am lu tax dina ñëw maanaam luñ jublu fii ci ànd moom mooy rapport sexe sexuel maanaam am dafay araam lu tax mu leeral ko fi ndax euh, jaxasoog moom dagan na dina ñëw ci biir laaya ja moom moo ko waral li koy araamal laaya ju leerla la ci alquran ci suratul baqara borom bi tabaraka wa taala ne ñu ngi lay laaj ci lii ñuy tuddee almaxiid te mooy te xew muy mbaax nee leen nañu xam ne loolu ak lor la ak lor la nañu nañu wattu jigéen ñi ñoom góor ñi nañ leen wattu jamono dañuy toll ci ak mbaax buñ leen jege wala taqrabuuna lii dinañ ci taxaw beneen taxawaay dina ñëw lan lañ ci jublu ndax euh, sunna moom moo moom moo koy firi ndax jubluwuñ ci euh, ni ko yahuud yi daan defe yahuud yi ñoom jigéen bu tollaan ci état yi dañ ko daan ber fële sànn ko fële wala taqrabuuna jiini maanaam euh, bu leen leen jege kadalik faatasilu nisa kenn du si déggee loolu maanaam nga itizaal ko mooy nga wattu ko mu nekk fële di dund fële yow ngay dund fële du ngeen sax laalante jubluwuñ ci loolu nasaraan si ñoom ëppal ci beneen wàll bi ñoom moom jigéen tollu ci état yooyu seen yoon nekku si dañuy sey moom kon ñaari ëppal la lislaam nag ñëw diggu doomu comme ci masaayil yépp yàlla subhanahu wa wax ne wala taqrabuhunna xatta yatahurn maanaam bu leen seeg ñoom feek laabuñu fa ida tatahharna bu ñu sangoo ba noppi ndax laay ji dafa indi ñaar tahura ak tatahara du benn fa ida tatahharna gi mu wax fii bokkul ak xatta yatahurna xatta yatahurna mooy ngant ga jeex gisatul deret loolu mooy yatahharna fa ida tatahharna mooy bu ñu sangoo kon boroom këram amul droit di joteeg moom même bu fekkee ne deret ja dagg na set na feek sanguwul farata feek sanguwul farata mu ne loola bu amee nag maanaam fa ida tatahharna faatuhunna xaytu amarakum na ngeen ànd ak ñoom ci li leen yàlla digal ndaxte borom bi tabaraka wa taala ku bëgg ñiy tuub la moom borom bi tabaraka wa taala waaye ku bëgg ñiy laab la ku bëgg xibbu tawaabin wa xibbul mutatahirin ñi ànd ak laab yàlla subhanahu wa taala ku bëgg loolu la cheikh bi continué wa yastamiru hada tahrim araam googu ñu araamal rapport sexuel dafay continuer ila an yanqatia anha xuruju dami lxaydi wa taxtasila minhu mooy li ñu leeral léegi dafay continuer di wëy araamal googu ba mbaax ga dog mu set waaye mu sangu fekk loola amul dafay araam mu ne ndax li yàlla subhanahu wa taala wax ne wala taqrabuhunna xatta yatahurna fa ida tataharna ñaari mbir la waaye mu teg ci wa yubaaxu li zawji alxaaidi an yastamtia minha bima duna aljimaai fi lfarj dagan na ci boroom këram moom ndaw si muy jaxasoog moom ci bànneexu ci loo xam ne rapport amu fa maanaam sëy la tax ñu naan sëy amu fa loola dagan na rek sëy amul mu indi si xadiis li qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lay tegtale lool te nee naa la sunna mooy firi alquran yàlla wax ji mu wax fale eh, wala taqrabuhunna ak fa'tazilu nisa sunna koy firi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne isna'u kulla shay'in illa nikah ci xadis boobu nag imam muslim soloo na ko xadis bu wér mu ne mën ngeen a def lépp ba mu des sëy mën ngeen a def lépp maanaam ci bànneexu ba mu des sëy ci beneen xadis ba muy xadis sunu yaay Aïcha radiyallahu taala anha xadis ummil muminin radiyallahu taala anha mu ne xadis baa ngi ci Buxaari ak Muslim kadalik xadis bu wér kaana yamuruni kaana yamuruni fa attaziru fa yubaashiruni wa ana xaaid mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day sunu yaay Aïcha mooy nettali daf ma daan digal ma woddu mawaddu muy àndak man fekk dama am ngànt dama gis mbaax loolu tax boroom xam-xam yi wax ne li commencé ci jumba xam ba ci ay oomam moom ndaw si loola lañu xaraamal waaye boroom këram mën naa jaxasoog moom ci lu dul sëy kon loolu laa leen junjoon sànq ci ne noonu lañuy ñuy déggee aaya bi aaya bi ñëw ci suratul baqara beneen masala bi ci cheikh bi teg ci mbir yi nga xam ne dafay araam ci moom mu ne tatruku alxaaidu alsawma walsolaa fi muddati xaydiha wa yaxrumu alayha ficluhuma wala yasixaani minha dafay araam ci moom ndaw si ci jamono ji muy toll ci lii lii di koor ak julli du dogan ci moom muy woor du dogan ci moom muy julli fekk mi ngi ànd ak mbaax mi dafay araam si moom mu koy def julli ga dafay araam kon bu ñu nee yenn saa julli dina araam ci nit ki lu mel nii moom moo tax bal bu julli woon nee na mbaa muy woor kenn du ko ko du wér julli ga wérul koor ga wérul dafa war si moom mu bàyyi julli dafa war si moom mu bàyyi koor dafa araam si moom waru koo def laa doon junj sànq sama wax ne bu demee ba yenn xale jigéen ñi xamatuñu ne dëkkate julli dafa xaraam si moom si état boobu loolu kaarita la waliyadu billah responsabilité de si way julli ñu xamal ko xale yi mu ne fa ida tahurat alxaid bu demee balaab nag moom ndaw si bu demee balaab fa innaha taqdu sawma wala taqdu solaa lii di koor bu doon si weeru koor la wala koor woo xam ne bu ko waroon la daf koy fay bis ya mu bàyyi woon wooru ko ngir ngant daf koy fay bu ngànt ga jeexee amma julli ya mu bàyyi woon du ko fay julli ya mu bàyyi woon du ko fay ndax nee na li xawli Aïcha radiyallahu taala anha ndax la sunu yaay Aïcha wax kunna naxiidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kunna nu'maru bi qadaa'i as-sawm wala nu'maru bi qadaa'i as-salaa muttafaqun alayhi xadis boo xam ne mi ngi ci albuxaari ak muslim sunu yaay ji ne daan nañu gis mbaax ci jamono yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dan ñu daan digal nañu fay koor te daanuñu digal ñuy fay julli te daañu digal ñuy fay julli kon koor mooy li ñuy fay waaye julli kenn du ko fay ci ki am ngànte lii mu ne wal farqu wallahu aalam différence boobu nag li ko waral li ko waral te yàlla xam an alsalaata tatakarrar falam yajib qadaa'uha lil xaraji wal mashaqqa fi dalika bi xilaafi alsiyaam mu ne li li waral loolu ndax julli dafay baamtu te dafay gaaw a bari ci bis bi benn bis rek bu ko bàyyee julliwu ko juróomi julli la ñaari fan bu ko bàyyee fukki farata yu mu war a fay ak noona ak noona fan yi muy toog yëpp julliwu ko dafay bari te koor melul noonu toogee juróomi fan warul wala juróom benn fan wala juróom ñaari fan mën na koo fay te ramadaan bu jeexee mën na toog ba heure bu ko neexee mu fay ko wala mu woor bàyyi suba ba ay borom mat ndax yàlla subhanahu wa taala fa wax ne fa iddatun min ki am ngànt na ko fay ci eh, bu ramadan weesoo ci yeneeni bis kon koor melul noonu kon yërmande yàlla subhanahu wa taala yërëm gi mu yërëm mbindeef rawatina jigéen ji moo tax mu fayloo ko koor te fayloowu ko fayloowu ko julli lu ma ñaareel masala bi ñetteel masala bi ci araam si moom ba léegi cheikh bi wax ni yaxrumu ala alxaaidi massu almusxaf min geyri xaail dina araam si moom ndaw si jamono ya muy toll ci gis mbaax muy laal lii di kaamil alxuraan mooy al mushaf kaamil mu koy téye ak loxoom di ko laal loxoom te amul li ñu tuddee xaayil mooy amul lenn lu dox digganteem ak téere bi direct ndax nee na borom bi tabaraka wa taala dafa wax ni laa yamassuhu illa almutahharuun mais téere bi day kenn du ko laal lu dul ñi laab ñi koy laal ñu tey laaya ji wuute am na si ndax kaamil alquran bi lañ si jublu wala borom bi tabaraka wa taala al lawx la sa jublu bam say wax ne eh, kenn du si yegg ba di ko laal dul ñi laab ñi waaye boroom xam-xam yi dañuy jëfandikoo laaya ji ci araamal ki laabul laal kaamil bi muy laal kaamil bi ba léegi bokk na ci tegtal ya mu ne walima fi lkitaabi alladi katabahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li amr ibni hazm laa yamassu almushaf illa taahir rawahu annasaiyu wa gayru wa huwa yushbihu almutawaatir li talaqi nnaasi lahu bilqabul xadis bii nga xam ne dafa ñëw maanaam phrase bi ñëw si biir xadis yi amr ibni hazm muy xadis bu gudd boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ko bindlu woon yónnee ko aw nit ay masala yu bari aju ci bokkoon na ca lañ ca bindoon ne laa yamassu l mushaf illa kaamil bi day bu ko kenn laal kudul ku laab kaamil alquran muy mushaf kenn du ko laal ludul ku laab xadis bi mu ne boroom xam-xam yi dañ koo nangu ba mu mujj nekk almutawaatir mu xadis boo xam ne ñu bare bare bare ñoo ko solo ba kenn du si du sikki sàkk ci ak wéram mu teg si qaala sheikhul islaam ibnu taymiyata rahimahullah madhabu al-a'immati al-arba'a annahu laa yamassu al-mushaf illa taahir sheikhul islaam daal di tuxal ne li nga xam ne mooy ngiru boroom xam-xami fiq yi di ñeenti ngir yi ñu xam al-a'immati al-arba'a al-imaam eh, Abu Xanifa al-imaam Maalik al-imaam Shaafi al-imaam Ahmad lii seen ngir mooy ne kaamil bi kenn du ko laal lu dul ku laal kon mbir la moo xam ne alimatul arbaa dëppoo nañ ci ne kaamil bi kenn ko laal lu dul ku laab loo tax na jigéen ji bu tollee ci gis mbaax waru ko laal warta laal kaamil bi waaye junju na sànq fay liñ ci jublu mooy min gayri xaail ci laal goo xam ne direct lay nekk loxoom direct ci kaamil bi waru koo def bu fekkee nag xaail am na fa maanaam am na lu dox digganteem ak kaamil bi wala mu tiim ko nii di ko gis yor lu mel ni crayon di yëkkati page yi di liir loolu am na wute gu ci am dinañ ci ñëw mu teg ci ne wa amma qiraatu alxaid lilquran min geyri massi almushaf fa huwa maxallu xilaafin bayna ahli alilmi amma nag moom ndaw si muy jàng alquran ci njàng moo xam ne du laal kaamil bi wuute la gu am ci diggante boroom xam-xam yi wuute la gu am ci diggante boroom xam-xam yi ñaari waxa ci am am na ci boroom xam-xam yi ñu ko may mu jàng alquran eh, bu fekkee ne du laal kaamil bi comme ni ma la wax léegi par mu yor crayon di ko di ko eh, wala bic di ko page yu mel noonu wala mu jàng alquran sax ci limu mu di tari li mu mokkal am nañu ko maye waaye al jumhur ñu ëpp si boroom xam-xam yi te al malik si ñoom la bokk afwan al jumhur ñu ëpp si borom xam-xam yi e, mayewuñ ko mayewuñu loolu ñaareelu madhab bi mu ñaareelu ngir am nañu ko maye ci borom xam-xam yi Euh, cheikh bi taal daal di tànn fii mu ne wal axwat li gën a wóor li gën a wóor annaha la taqra'u alquran ne moom ndaw si bu mu jàng alquran illa inda darura lu dul ci kaa boo xam ne maanaam nécessité la darura la toll maanaam lu mel ni nee na kama ida xashiyat nisyaanahu mu ragal ne lii bu ko nafarul da koy fàtte mu ragal ne lii mu bëgg a nafar ci alquran tari ko ci boppam wala xool ko ci kaamil bi te du ko laal bu ko bu ko deful dina ko fàtte rawatina bu tollee ci jamono yi nga xam ne war naa tari suba ci sëriñ bi te bu mokkalul bu demee noonu wala ci école ba te bu paasewul ci examen bi mën na koo defaat ñu mu ne xanaa ci daruura boobu rek Cheikh Sall Fawzan mooy wax mu ne li gën a wóor mooy ne bu mu jàng alquran lu dul bu tollee ci kaa yu mel noonu darura la mu nafar boobaa mën naa nafar te du laal kaamil wallahu aalam dina junju ci biir incha allah loolu dina ñëw euh, def adkaar yeeg yu aju ci loolu may nañ ko ko loolu dina ñëw incha allahu taala ñoo bëgg jeexal masala yi nga xam ne moo araam ci moom beneen bi mu ne way xarmal al xaid tawaaf bil bayt jojoon nañ ko bokk na ci li araam si moom ndaw si bu tollee si kaa bi muy wër kaaba bi muy wër kaaba bi moo xam dafa dem aj wala dafa def dafa dem umra wala sax dafa nekk foofu rek màkk bëgg a wër kaaba gi ci naafila dafay araam si moom si jamono jooju feek laabul comme ni ngeen ko nettali woon léegi si sunu yaay Aïcha taala anha yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko waxoon ni if'ali ma yaf'alu al-hajj ghayra an la tatuufi hatta tathuri xadis boo Buxaari ak Muslim yenente bi sallallahu alayhi wa di def mën nga koo def ba mu des bul wër kaaba gi feek laabo bul wër kaaba gi feek laabo kon dafay araam ci ndaw si muy wër kaaba gi fekk dafa nekk ci mbaax beneen ba mu ne wa yaxrumu ala alxaaid allubt fi lmasjid dafay araam ci ndaw si fekk mi ngeeg mbaax muy toog ci jàkka ji muy toog ci jàkka ji allubt nag lañu wax maanaam toog dina ñëw insha allah maanaam jaar jàll may nañ ko ko fekkee am na darura waaye toog fa dañ ko koo tere mu ne li tax ñu tere ko ko li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inni la uxillu almasjida li xaaidin wala li junub ndax ne na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man day duma daganal jàkka duma daganal jàkka ci jigéen ji gis mbaax wala ki ànd ak janaaba moo xam góor la jigéen la ki nga xam ne dafa ànd ak janaaba sangu farata war ko sangoogul moom ak jigéen ji gis mbaax ñoom ñépp dafa araam ci ñoom ñuy toog ci jàkka ji xadis bi al imaam abu daawud soloo na waaye xadis la boo xam ne wérul ndax ci ak càlleem am na kuñ tuddee jasra bintu dajaaja jasratu bintu dajaaja moo tere xadis bi wér al imaam al buxaari dafa wax ne indahu ajaib kadalika xadis bi ñi ko ñàkk wéral ci borom xam-xam yi bari na ku si mel ak ibn hazm ak annawawi ak ibn hajar ak alallaamatu al albani rahimahullahu taala ñoom ñëpp atte nañ ci xadis bi ne wérul waaye ak loola li ñu waxoon sànq ci borom xam-xam yi fiq yi ngir yëpp dëppoo nañ mooy almadahib al arbaa abu xanifa ak malik ak ahmad ak shafii ñoom ñëpp dëppoo nañ ne jigéen yi bu gisee mbaax du dagan ci moom muy toog ci jàkk loolu dëppoo la ci borom xam-xam am na beneen xadis bu wér bu ñu sukkandiku xadis boo xam ne mi ngi ci Buxaari ak Muslim muy xadis ummu atiya xadis ummu atiya radiyallahu taala anha xadis bu wér la ci julli ki iid yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle woon na ñëpp génn na ñëpp génn même jigéen ñi nga xam ne dañoo gis mbaax sax dañuy génn fekkee ji julli ja julli ga sa fañ koy jullee waaye dafa wax ci xadis boobu mu ne wa amara al xuyyad an yactazilna al musalla dafa digaloon jigéen ñi nga xam ne dañoo am ngànt nañu sori julleekaay ba maanaam nañ toogee na le sori julleekaay ba boroom xam-xam wax ne bu fekkee ne julleekaay bi nga xam ne sa bayaal ba lañ koy defee sa ëtt ba la yonent bi sallallahu alayhi digal jigéen ñi nañu sori waxu laa nag si biir jàkka ji kon xadis bu xadis bu wér la boo xam ne boo ko booleeg ne boroom xam-xam dëppoo nañ di boroom madaahibi al arbaa ne du dagan si jigéen ki muy toog ci jàkka ji fekk dafa am ngant mu tudd fi beneen xadis wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna al la yaxilu li xaa'irin wala junub ne jàkka ji du dagan si képp ku gis mbaax wala ku ànd ak janaaba moo xam góor nga wala jigéen la waaye xadis boobu moom xadis bu njëkk bi ñoom ñooy am àtte ndax sax si benn caalal la ñëw ñooy am àtte wéru mu ne waaye juzu lahaa dina dagan ci moom almurur bil masjid mu romb rek jàll bu fekkee par exemple jàkka ji dafa am ñaari bunt mu duggee ci bunt bi jaar si ci buntu bële loola dagan mën naa jaar eh, jàll rek dem yoonam ndax xadis Aïcha radiyallahu taala anha kadalika moo ko waral xadis umm almuminin qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo waxoon ni naawiliin alxumrata min almasjid su ne Aïcha radiyallahu taala anha eh, dafa tolloon ci ci mbaax yonent bi sallam ne ko jox ma xumra bi ci jàkka ja xumra genre mbalaan la mbalaan la mu ne ko jox ma ko mi ngi ci jàkka ji su ne Aïcha ne ko inni xaaid damaa am ngànt mu ne inna xaydataki laysat fi yadik inna xaydataki laysat bi yadik mbaax gi ngay wax nekkul ci sa loxo bi demal jox ma ko ci jàkka ji xadis boobu li imaam muslim solo kon dem bi mu dem ñëwaat yeneen bi sallam terewu ko ko ñu kadalika boroom xam-xam dinañ si sukkandiku ci laaya ja yàlla subhanahu wa taala ba mu teree al muy ki ànd ak janaaba jàkka daf saa wax ne illa aabiri sabil lu dul koo xam ne dafa jàll rek romb ñu ne kon ki am janaaba moom eh, ndaw si bu tollee si gis baax ñoom ñoo yam romb rek jàll terewuñ ko ko cheikh bi jeexale li ñu waxoon sànq wala basa an tatiya alxaid mu ne amul baas maanaam dagan na si moom dara newu muy def li nga xam ne al adkaar sharciya adkaar yi muy def si bis bi suba ngoon nekk gi mu nekk euh, ko ànd mbaax teewul muy def ay adkaaram hmm, min wa waltakbiri waltasbix moo xam wax laa ilaha illa allah wala allahu akbar wala subhanallah wala ñaan yi muy def ci suba geeg ngoon gi wa an taatiya bil awraad alsharciyati almashruca muy def adkaar yooyee ñu yoonal fi lsabaxi walmasa suba ngoon wa inda annawmi walistiqaaz ak buy dem bay nelaw ak bu yeewoo yooyu dagan waaye liñ ciy bàyyi loo xel rek adkaar yooyu yenn saay comme digal ñu ko digal mu jàng ayatul kursi wala suratul falaq nas al ixlaas loolu alxuraan la yooyu si madhab bala mën na ko bañ a jàng waaye mu def adkaar yeneen yi nga xam ne amul alxuraan mu ne wala baas an taqra fi kutubil ilmi amul baas kadalik maanaam dara neew si muy liir si téere xam-xam yi mu jël téere boo xam ne téere xam-xam la nee na comme tafsir wala téere xadiit wala téere fiqh di si liir di jàng xam-xam ndax musxaf bi lañ ko tere muy kaamil bi waaye téere xam-xam yi mu jël téere tafsir di ci jàng wala téere xadiis di ci jàng wala téere fiq loola dara néew lii lañu bëgg a taxaw ndax waxtu dab nañu euh, bu ñu noon demee